a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu ala ashrafil mursaliin wa imaamil muttaqiina sayyidinaa wa nabiyyinaa muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi ajma'iina amma ba'du siiratu rasuulillah alayhi afdalu salaatu ci suñu jataay bi ñu génn bi àwnillaahi wa minnate ñu ngi doon ànd ak ba léegi ñu ngi woon ci njàngat yi ñuy jële ci gazwatu Tabuuk amoon fi sanati taasiati min hijratihi alayhi salaatu wassalaam xewoon ci gàddaayu aleyhi salaatu wassalaam ci neuvième année bi ginnaaw ba ñu jeexale woon nettali xew-xew boobu ay jataay ya ngi ñu ngi woon di xool li ñuy jële ci xew-xew boobu di xare bu mujj bu aleyhi salaatu wassalaam xare waxoon nañ la ne ah moom alayhi salaatu wasalaam lii moo doon xare bu mujj ñun nag ñu ci doon ànd ak al imaamu ibnul qayyimi muhammad ibn abi bakr abu abdillah ibnul qayyim al jawziya raxmatullaahi alayhi fi zaadil maad fi ci jotaay bi weesu gisoon nañu ay njàngat yu bari yu mu tuddoon ñu ngi jeexale woon nag ci lim doon wax naan wa fi mukaatabati maliki Ghassaana lahu bilmasiri ilayhi ibtilaaun min allahi tacaala wa li imaanihi wa maxabbatihi lillahi loolu gisoon nañu ko te loolu daldi woon nañ ci taxaw mooy bi mu ne bind bi nga xamante ne ni moom la euh, li nga xamante ne ni Maliku Ghassan yónni bi nga xamante ne ni moom la yónni Euh, lettre Seydina kaam ngir bëgg mu ñëw ci ñoom te mu bàyyi diine ji waay waay buur yàlla tegu ko ci réew moo xam ne gox boo xamante ne nii fu ñu koy manqué ay droit wam la fu ñu koy manqué ay ay ay ay ay ay gëddëm la mu ne loolu noonu gisoon nañu loolu ka ñëwal lool fii buur yàlla tegul la ci kër kër foo xam ne dañ la fay toroxal mu yónni ko ngir amaduwe ko ngir xëcc ko mu ñëw foofu waaye Seydina Kaab daal di bañ waaw ndax fi ko ngëm yàllaam toll allahu akbar allahu akbar loolu foofu lañ yemoon wax na fa luy wane moom côté bi nga xam ne mooy wane ngëmug yàlla suñu borom di fa wane ngëmug yàlla gu mat du Seydina Kaab ak yooyu moom ci côté boobu la waxe ñun nag gisoon nañ beneen côté bi mooy que ne nit ñi réew jullit ñi nit boo xam ne nattu da ko dal loo xam ne ah lu mu def la yoon yoon sharia war a dal ci kawam ñu bari da gis tubaab yi di leen defal li ak réewu kuffaar yi waaw naan leen baleen eh, baleen ci li ngeen ne génn leen ci li ngeen ne te ngeen ñëw ah fekk ñu fii ci suñu réew mi mooy les pays des droits de l'homme wala yu mel noonu te ñu bari dañuy succomber dañu ciy topp dañu ciy tàbbi ci piège boobu daal di leen topp waaye nag Seydina Kaabu deful loolu foofu lañ ñëwaat mu ne boo gisee yi yépp suñ boroom defaloon ko ko dafa newoon fa huwa kal kiiri alladi yuxriju alxabiisa min at-tayyib mun dafa mel ni alkiir rek bi nga xam ne mooy génne yu bon yi di ko génne di ko setal ci luy ba lu set li lu sell li daldi ciy des comme niñ joxe woon ci wàllu feer bi nga xam ne dafa xomak léegi nag bu ñu continuer ki al imaam ibnul Qayyimi mu doon wax ne wa qawluhu ba léegi kon ñu ngi ci nettali qissatu seydina Ka'b ibn Malik bi nekk ci saxiixayni wa gayrihima ci nettali boobu ci lay jële njàngat yi mu ne wax bi nga wa qawluhu bokk na ci liñ ciy jànge wax ji seydina Ka'b wax ne gis nga lettre Maliku Ghassan bi muy buur arab boo bale nga xam ne ci satellite romain yi lañ bokk nekk ca côté bilaadu Sham gisoon nañu alxaaris ibn abi Shamr al-Ghassani mu ne gis nga maliku Ghassan mooy foofu noonu lettre boobu mu ko yónni xam nga naa Kamb nee na bi mu ma jotee ma ne hada aidan bi ma nabatin bi joxee lettre bi ma ko gis ci li muy wax ci biir nee na ma ne hada aidan min al bala lii it ci nattu bi la bokk nee na fa tayammamtu bi saxifati tannuura waaw nee na ma gaaw jël lettre bi ma bind benn fourneau four bu doon tàng bu doon lakk foofu sama kër fi ñuy defari mburu falaa dem tiimal ci këyit gi mu jaf lakk ko fa waaw nga ne ko waa imaam Ibnul Qayyim fii lu ñu fiy jànge mu ne fiihi al mubaadaratu ila itlaafi maa yuxsha minhu al fasaada maa yuxsha minhu al fasaadu wal madarra fi diini wa anna al xaazima laa yantadiru bihi wala yuaxiruhu wa haadaa kal asiiri idaa taxammara wa kal kitaabi alladi yuxsha minhu ad-darar wa ash-sharr fal xazmu almubaadaratu ila itlaafihi wa i'daamihi mu ne kàntaa wax ji mu wax ci lakk gi mu gaaw lakk lettre ba waaw mu ne fii dañ ciy jànge almubaadaratu ila itlaafi maa yuxsha minhu alfasaadu walmadaratu fi ddiin mooy gaawe gu jullit bi nit ki war a gaawe yàq éliminer neenal daldi anéantir lépp loo xamante ne nii dafa ragal loolu indi mbon mbon walla lor ci diineem waaw lépp loo xamante nii lépp loo xamante ne nii gis nga ne lu lay yàqal sa diine la lu lay loral sa wàllu sa diggante ak sa borom lu ko yàq la mu ne loolu dañ cee war a gaaw nit ki da cee war a gaaw daal di koy jële daal di koy daal di koy far daal di ko fiy jële comme ni Seydina Ka'b ibn Malik fii gaawee lettre boobu nga xam ne tentation la comme li ñu la waxoon parce que mën na ne bon liir na ko pare bon lii duma ko def mais mu denc lettre bi mais xelam lu mu koy wax bu toogee tuuti sawaay yi ak iblis ak yooyu saa yi jàngaatal sa situation yow boo demee foofu doo nekk yéeféran ah. kit kit kit kit l'Arabie saoudite kiteel fii kiteel fii lii metti na lii na teg metti na bu doon sax yow boo demee fële wala boo demee Norvège wala États-Unis gañ lay woowee da ngay nekk yéeféer ñu ne waaw mais waa ji nee na la resteel sa diine waaw pays de droits de l'homme lañ la woo ñëwal ilaa Paris ñëwal Paris demal Paris jëlalu leetre bi sa waay demal demal am ci ambassadeur bi demal à l'ambassade tu te présentes avec cette leetre on va te kii accueillir dañ lay accueillir automatiquement ñoo lay jëlal billet yooyu yow amoo problème billet lan lañ lay yóbboo ñoom boo xasee ak si yow présenté wul la ñooy prendre en charge lépp ñoo lay yóbbu xam nga lool bu téye mbir mi mooy xel mi mën nañ ñëwaat noor ci loolu alors que bu ko xasee lakk jeex na mu ne nag nit ku nekk nag jullit bu ne nii la war di doxale lépp loo xam ne day yàq sa diine wala day indi lor ci sa diine sa wàllu yàlla nooy def dangay gaaw jële ko fi waaw mu ne ki jël dés waa ji dafa war a jël décision yu ferme waaw ah xotti tànk tubayam an laa yantadira bihi wala yu axiru mu bañ a xaaraa loolu il faut mu éliminer ko comme ni def lettre bi mu ne wa hada muy joxe exemple ne lii nag kal asiri ida taxammara mu ne lii di xam nga lu muy niroon day mel ni jus boo yoree jus de raisin yor ko sa kër nga ubbi woon ko naan ci tuuti daal di ko fayte yow daal gëj ko ubbi ba mu def ay semaine mbir mi mujj forox lool mu leer ne mbir mi léegi moom ah, ah nekkatul mbir mi mujj na nekk sàngara mu ne bu boobaa gaawal nga jël jus boo bële te mujjum nekk sàngara nga tuuri ko bu fa nekk naan bon naa ko fi bàyyi rek ndax dinga toog mbir mi tàng jërër te moom ndeke fa nga ko dugal ca frigo ba dafa seddu buy waay nga ne ah waaye yow Iblis naan la mais sa dara lii yow yaa ko jënd sàngara lañ la tere demoo fekk butéelu whisky nga jënd ko jëndoo whisky yow bi nga koy jënd gis nga bouteille baa ngi ubbi la xool raisin lañ ci bind jus de raisin voilà léegi nag jeex na quoi ay bu fi nekk di sonal sa bopp naan lii sàngara du sàngara nga mos mbir mi wa forox toll nga naan ah mu ne la mais lii du dara c'est normal waaw jus bee fort kese nga gaaw naan nag di gis biddiwu bëccëg nag tàbbi ci lu xaram mooy naan nga sàngar waaw ndax yow leer na ne lii ba nga ko njëkkee naan ak lii wuute na waaw nga ne moo tax lool nag mbir yooyu yëpp dañ la cee fekk mu ne wakal asiri nit ki dangaa war a gaaw ah éliminer lépp loo xamante ne dangay ragal mu indil la lor ci sa diine ak yàqu-yàqu comme ni jus boobu bu fermenté nga bàyyi ko su ba mu fermenté mu ne gaawal nga tuuri ko ah. waaw mu ne wakal kitaabi comme téere bi alladi bi nga xam ne yuxsha minhu darar wa shar téere bi nga xamante ni dañuy ragal mu indi la fitna ci sa diine ak lu yées mu ne fal xasmu gis nga danga war a nekk koo xam ne ku ferme ngay doon al mubaadara mooy dangay gaaw ilaa itlaafihi ci daal di koy neenal waaw ci daal di koy neenal waqi daanihi ak jële ko fa mooy téere boobu noon ngay def voilà noon ngay def ah. dangay gaaw jële ko fi parce que dalay yàqal waaw dalay gaaw yàqal loolu mooy lan mooy daal lépp loo xamante ne nii hmm? mën naa indi lor ci sa diine wala lu muy yàq ci sa diine yow jullit bi gaawal nga jóg ngir éliminer loolu ngir dindi loolu ngir fexe loolu bu mu am benn benn li nga xamante ne ni benn conséquence ci sa diine ak sa wàllu yàlla lool la rek mooy lu bon dañ koy gaaw dindi waaw doo fi nekk di xaar yow bu la ne yow mu ngi mel ni koo xamante ne nii hein alal joo xam ne imaginer koo xam ne dafa for alal hein est-ce que da nga koy téye dalaa wax kii yonente ma lay saa saa mas alal luqata gis nañ ko mooy da gaaw mais mbir mi da koy gaaw def noonu ne ah. doo ko téye naan bon naa xaar naa xaar ndax man ngay xaar dem am soxla xaalis am soxla xaalis ne bon attends bon man am naa soxla xaalis quoi quoi ce qu'on faire kon man daal yëf yi daal naa jël après utiliser koi après dinaa fay déedéet parce que yow loolu nag yaa ngi commencé di lekk loo xam ne lan moo la wóor mooy yow premièrement li la wax defoo ko waaw yëgle ko defoo dara nga ñëw garder ko mu ngi mel ni koo xam ne tamit. moom dafa gañe puits mi mais xamul woon ne dafa xaram ñu wax ko ko alal jooju day gaaw day gaaw débarrassé wu ci waaw te bu ciy débarrassé wu bu mu yéene mukk ko ne mu ngi def lu baax que que du koy saraxe ci yéeney saraxe non non mooy dafay am yéene wu wu nu mu gën a gaawe ci alal joo xam ne lewul daganul bu newoon ci loxoom yéene boobu lay am waaw. yow dangaa yor lu mooy lépp loo xam ne daal yow dañ koy xaraamal ah bu tegoo sa loxo loolu gaawal nga gaaw nga éliminer ko bala bala la tentation bi di yóbbu ba nga nekk ci waaw waaw gaa yi ci wàllu wàllu wàllu wàllu soxna yeeg gaa yi loolu leen di dal au lieu ñu gaaw takk te dara terewul leen a takk kat bu ñu demoon ñu may leen léegi ñu ne fi di foo rek naan dañuy dañuy dañuy bon on va attendre waaw nañu xaaral ni ndànk-ndànk rek ba ci kanam gina miinante gina xamante waaw mooy yow loolu nga xam ne mën naa indi mafsada darar mafsad fasaad ak darara fi di almadara fi mooy ngeen yàgg noonu yow nga ñëw naan bon garaawul ngeen nekk ci nag bu ngeen moywul noonu ngeen di nekk di mooy yàlla rek waaw ngeen di nekk di mooy yàlla yàlla na nag bu ca faam ba jaari ëmb nag te mayeeguñ leen <laughs> nga bëggatee def beneen beneen bakkaar bu gën a rëy mooy hey comme que femme waaw def nañ test yi nee nañ ëmb nga léegi ce qu'on va faire nañu wax parents yi que ne voilà ñu maye léegi parents yi ñoom comme que yooyu ñu ñëw ne waaw dañ leen di maye ndekete yow mu ngi ci premier mois de grossesse am ñu maye leen waaw ñoom yëguñu la xew mais buur yàlla alimul ghuyub allaamul ghuyub xam na ni mu demee de xam na ni yéen seen sëy bi premièrement xam nga xam nga ku ñu ku ñu ku ñu ku ñu xa ku ñu ku ñu ëmbal manoo ko takk noonu jigéen ju ëmb ko takk ko takk noonu xam nga manoo ñëw di takk koo xam ne dañu dafa ëmb nga koy takk ci kaw ëmb loolu man da ne en plus yow yaa ngi def yow yaa ko def mooy def nga bàkkaaru joteek moom ba mu ëmb ci ñuy wax nga ñëwati defaat duubul bàkkaar mooy nga takk ko ci kaw fekk dafa ëmb loolu boo teeloon a def lu gaaw mooy gaaw li mu ne fii dañ ciy jàngi ci lakk bi mu lakk kii mooy gaaw it laa fa maa yuxsha minhu al-fasaad mooy nga éliminer li nga xam dañuy ragal mu indi euh, euh, ab yàqute ak lor ci sa diine mooy nekk ngeen di nekk noonu rek te ngeen mën a takkante ngeen dem ngeen ñaan di saa si après seen xamante bu ngeen takkantee ngeen xamante voilà mais wax yi bul ma déggal waxu caaxaankat yi naan wóorul bañ a wóor lan moo looloo gën loo lool dara da ko gën a wóor looloo gën a wóor kay fuuf looloo gën a wóor nga nekk ci loolu waaw boo yoree alal joo xam ne daganul it noonu la parce que tentation yi daf fee ne léegi nga utiliser ko ci loo xam ne da ngay xam ne yow leer na le xoolal koo xam ne euh, moom alalam ji intérêt yi ci nekk yépp mu récupérer leen au lieu mu gaaw débarrasser wu ci te moom it noon na il faut pas mu nekk fi di ci affaire bi comme si jàpp ne moom mu ngi def lu baax que ne moom day saraxe non non que day débarrasser wu esprit mooy noonu lay deme waaw dafa war a yor yéene koo xam ne day débarrasser wu ci alal joo xam ne lewut noonu la war a def mais pas mu jàpp ne fii mu ne mu ngi def lu baax mu ngi kii wa ko déedéet loolu du ko def ah. léegi nag yow boo fi téye alal jooju gis nga mooy deux soxla say soxla mooy tax nga moom dañ ko utiliser waaw bu pare après naan bon je vais yooyu yépp nag loolu la lay wax nii mooy ci sëy naa Ka'b ibn Malik ci nim gaawe jóg lakk téere boobu moom la lay wax ci côté té ki euh, lettre ba téere yim lay wax mooy yow waajoo xam ne xam nga dane wakal kitaab alladhi yukhsha minhu ad wa shar mu ne comme téere bi nga xam ne dañuy ragal lor génn ci ak ak lu yées waaw mu ne fal xasmul mubaadaratu ilaa itlaafi wa i'daami waa ji daa war a takk dafa war a xar tàngu tubéyam gaaw ci neenal téere boobu daal di koy daal di koy taal wala mu broyer ko dugal ko ci broyeur de papier mu broyer ko ba mu jeex waaw imaginer waa joo xam ne téere yi mu yor ay wàllu sëy sa lay wax waaw mais mooy bu ko téyee néegam ak këram mais wóorul mën na toog naan moo xaaral xaaral rek ma xool yenn waa am na passage yoo xam mooy yow loolu lool bu ci wóolu sa bopp naan bon man nag moom man mii nga xam ne moos góor yàlla may na ma xam-xam ak sell naa mooy ba ngay wax loolu rek te nga sellul te noonu nga amewul xam-xam nag parce que am xam-xam lu taxaw naan man mii nga xam ne moos damaa am xam-xam déedéet des fois nag dina ko wax ci foo xam ne ay juha la fa ne ñoo xam ne xamuñu seen bopp bëgg koo yemal ak ñépp waaw comme mu ñëw foo xamante ni nii gaa yi mais ñoom xamuñu gëddu xam-xam waaw nga ñëw foo xam ne gaa yi bëgg laa considérer mais di fooy diine ji jàpp ne yow nañ la xamee woon yaa quinze ans noonu la boofu il faut nga xamal leen ne eh, attender attendez man seen yii nii duma ci nekk parce que awma droit bi parce que quand même yàlla duma xamal li ma xamal ba pare may def ni ngeen di def yéen bu dee dem yéen a yéenay def lii naa leen bàyyi ngeen def mais man awma droit rek yooyu waa mais du foo nekk du fu nekk lay taxaw naan man mii moos nga xamante nii moos buur yàlla may na xam-xam loolu du waxe noonu déedéet loolu moom du waxe noonu ah voilà boroom xam-xam du waxe noonu kon nag mu nekkal kitaabil mudarra boo fi yoree ay téere boo xam ne x la loolu noonu da gaaw nga yàq nga nga nga kii ko ah waaw doo ko fi téye naan bon ça c'est instructif dara instructiful yooyu yëpp yëpp yi waxi seytaane la rek wa zayyana lahum ash-shaytaanu a'maalahum waaw nga yor téere boo xam ne moom li mu lay jàngal mooy nan ngay braquer waaw les différents moyens de bra de de braquer waaw des des banques toj banque ni nga koy defee léegi nag nit ki man na ne bon man dama koy xool <laughs> yooyu aw ah, Iblis naan non da koy xool ngir xam technique yi bu ko defee nga koy moytu c'est noble <laughs> mais yow surtout rawatina bu doon ne yow yow mas nga koo def récidive da lay yomb de waaw wow da naan mais qu'est-ce kii qui est plus qu'est-ce facile que ça en plus léegi nag mu lay utal loo xam ne moom nga moom moom mu moom ngay dëgërale yaay yéy sa jëf yooyu. mooy naan la bon ñii xam nga ay kuffaar la ñooy yéefér la ñu alal yi si dañoo boo ko jëlee du dara waaye dagan na ci yow léedéet mu kon li ci tegu après nag wax na ci ci wàllu maliku Ghassan ñooy ñan te lool gisoon nañu ko ah, ah te gisoon nañ ne mooy ñoom la yónni woon Seydina mooy kële al Harith ibn Abi Shamir al Ghassani Shuja' ibn Wahb al Asadi al Asadi loolu gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal na lool nag taxaw na ci léegi loolu moo jëm ci côté boobu léegi mu des beneen côté moom al imaam ibnul Qayyim rahmatullahi alayhi mu ne kon pare na ci wàllu lettre bi ci wàllu lettre bi mu ne wa fi amri rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama li haa'ulaa'i thalathati an ya'tazilu nisaa'ahum lamma madaa lahum arba'uuna layla kal bishaarati bu muqaddimaati al faraji wal fathi min wajhayn léegi nag muy dugg nag mooy étape ba ca tegu ndax Seydina Kaab ibn Maalik nee na noonu lañ nekke noonu lañ nekke ba nim jote lettre Maliku Ghassan ñu continuer noonu ci nattu bi ba mu def quarante bi quarante jours yi matee yonent bi aleyhi yónnee ku nekk ci ñoom ñett seydina hilaal ibn umayya muraarat ak seydina ka'b ibn malik aleyhim malik ku nekk ci ñoom mu yónni la benn ndaw lan la digle woon mu ne këne mooy nañu sori seen jigéen ñi seen soxna yi bu ñu sëyee ñoom waa ca quarantième jour ba mu ne nag gis nga digal gi leen yonent mi aleyhi salaatu salaam nag digal loolu ñoom ñetti ñooñ que nañu nañu mais mooy nañu sori seen jigéen ñi mooy bu ñu séqateeg ñoom ci sëyan ah. lamma mada ba nga xam ne ci la wëyee ci la paasee lahum ñeen leen arbauna layla quarante guddi mu ne lool kal bishaarati loolu dafa nekk loo xamante ne signe avant-coureur la yoon boo xam ne buy wane mbégte waaw buy dugal mooy signe avant-coureuru mbégte bi mu muqaddimaatil bi muqaddimaatil faraji ci mooy les les coups waaw mooy li wax rek cour <laughs> signe avant-coureur mooy prémisse u al faraj ke ne seen mbir kat mu ngi waaja a ah, décanté wu nag seen situation ngi waaj a décanté wu mooy Ah, ak yomb yomboo gi ñëw waaw ak ubbeeku wal fath ak ubbeeku ussi mu ngi am si mooy problème bi ngeen nekkoon yonent ma lay saab saab yónni gum leen yónnee ndaw mu ne loolu noon signe précurseur la woon ah loolu mbëmbëstal la woon mu doon wane ne léegi seen mbir mi yéwe naat léegi ngeen génn ci nattu bi neena ci te léegi mu nekk ak ubbeeku ci ñoom ginnaaw bi mbir mi ñu nekk xat-xat gi nekk ak tëju ci ñoom mu ne min wajhayni ci ñaari côté la lii ma wax ne loolu loolu mbëmbëstalu mbégte gi la doon wane ci ñaari wàll lañ koy xame ñu ne ko ah ñaari mooy lan yàll imaamul ibn al mu ne ahaduhuma rahmatullahi alayhi mu ne benn bi bi ci njëkk kalaamuhu lahum wa irsaaluhu ilayhim baada an kaana laa yukallimuhum bi nafsihi wala bi rasuulihi mu ne bi ci njëkk mooy kalaamuhu lahum muy wax gu mu wax ak ñoom wa irsaalihi ilayhim ak yónni gi nga xam ne moom la yónni ci ñoom baada ginnaaw gi nga xam ne an kaana nekkoon na moom laa yukallimuhum doonul woon wax ak ñoom bi yii doonul woon wax ak moom ah du moom moo doon wax ak ñoom waaye wala bi rasul yi waxul woon ak ñoom moom moom moom personnellement moom alayhi saam mais waxul woon ak ñoom sax ak intermédiaire yónniwul woon kenn di wax ak ñoom depuis ba mu ba ne ñoom say naag ba ne nee na ibn Malik ama hada faqat sadaq léegi jógal nga dem ba buur yàlla àtte ci yéen mu digal jullit ñi bu kenn wax ak te ñoom ah mbir yi di tar ba 40 jours pendant 40 jours yonent bi aleyhi salaatu wa salaam waxul ak ñoom te yónneewul ci ñoom ndaw kon nag bu dee 40e jour bi ci la commencé yónnee ñoom yónnee leen ndaw loolu kon première partie bi mooy lële mooy que ne kalaamuhu lahum waxam gi mu wax ak ñoom wa irsaaluhu ilayhim ak yónni gu mu yónni ci ñoom ndaw baada ginnaaw bi nga xam ne an laa yukallimuhum bi nafsihi waxul woon ak ñoom wala bi rasulihi du caagante ne moom personnellement moom alayhi salaam wala bi rasulihi du ndaw bu mu yónnee ku mu yónnee ne demal wax ak ñoom loolu mooy côté bu njëkk bi mooy ne loolu loolu dalay wan ne kon mbëmbëstalu kii la woon mbëmbëstalu doon commencé parce que kadul woon wax ak yow ba ñëw di commencé wax ak yow même bu dee li mu wax ak yow ci biti nii lu tar la mooy loolu day wane ne ah eh, kon mooy léegi suñu affaire baaxat waaw mooy imaginer nit koo xam ne moom dafa meroo woon ak yow nee na mu ñëw ba nee na waaye effacer effacer xoolal woola ne la effacer sama numéro waaw effacer sama numéro sa répertoire bu ma woowati bu ma tuddati bu ma defati dara bul waxati samay mbir waaw wax wax wax wax bàyyi naa la àddina ak alaaxira wax waxi meram ba toog nga toog am at wala ñaari at wala ay weer mu nekk ci lool ba benn bis mu daldi yónni benn waay wala mu woote ci numéro privé woo la ne la waaw ko waaw ma nga mën la ma la waxoon yaa ngi ci ba léegi lool mooy le fait que durant boobu yëpp woowu la ba tey mu lay woo mooy ne yow amal espoir xamal ne mbir maa ngay léeg seen seen diggante baaxar nga ne ma ah ma ne la waaw loolu la imaam Ibn al-Qayyim di wax ni te wallaahi wax na dëgg xoolal <laughs> mu ne kon gars yi 40 jours yeneen tamit saa saa waxul ak ñoom léegi bu ñëwee di wax ak ñoom à partir du 40 jour ba mu rombé ca 40e bu unième ba mu yónnee leen ndaw. loolu day wane ne kon seen mbir a ngi waaj a baax mu ne deuxième mbir mi wane ne seen lii nii mbëmbës ci mbégte gi ñëw muy signe avant-coureur la ci mbégte gi ñëw mooy ne min xusuusiyati amrihim bi'tizali nisaa wa fiihi tanbihun wa irshaadun lahum ila jiddi wal ijtihaadi fi al ibaada wa shaddil mi'zari wa i'tizaali mahallil lahwi wal walladati waltaawudi anhu bi iqbaali bil iqbaali ala alcibaada wa fi hada idaanun bi qurbi alfaraji wa annahu qad baqiya min alatabi amrun yasiir Allah al imaamu ibnul qayyim ci saarul maad ba léegi mu ne xoolal gis nga deuxième mbir mi tax ma ne la mbir lii nii day wane ne seeni mbir a ngi waaj a baax mu ne <coughs> mu ne min xusuusiyati amrihim bi'tizal an-nisa le fait que lim leen bi mu waxee ñoom lim leen digal ñu bakku waaw mooy waxu leen ñu bàyyi lekk waxu leen bàyyi leen naan waxu leen bàyyi leen génnati seen kër yi déedéet mais daleen leen ne bu ngeen bu leen jegeeti seen soxna yi paa ñu toog nii nga toog nii mooy ci wàllu sëy voilà mooy lim leen wax noonu noonu jagleel wax gi mu wax loolu la leen tere mu ne wa fii nekk na ci loon tanbihun day attirer attention nit ki waaw hmm? loolu tanbihun day nekk loo xamante ne tan tanbiih la mooy day yeete day attirer seen attention attirer atta attention wu mm -mm. mm loolu day attirer seen attention mais attention jullit ñëpp ah. wa irshaadun dafa nekk loo xam ne tamit mooy yeete la tanbih lu lay yee wa irshaadun lu lay lu lay lu lay tegtal la di la guider di la wan que ne lahum ñeel leen ñoom ñoom ñett ñooñu ak jullit ñépp mooy ne ñoom ñi loolu daloon ñoom ñu ko doon dund bañ gisee loolu loolu da leen doon wan di leen yee que ne kat ilal jaddi wal ijtihaadi ibaada mooy ñu góor góorlu gina yokk góor góorlu ak yulli seen gina yokk seen yulli dayool seen doole fil ibaada ci jaamu yàlla gi nga xam ne moom lañ war a dëkke wa shaddil mizari ñu gën a takk seen seen làmbaay takk seen ndigg wa'tizali mahallil lahwi te tere gi mu leen tere bu leen ci seen soxna yi ci wàllu sëy mooy sori gi ñëw mu ngi mel lool da leen di wan ci di leen ci yeek sori gi nga xam ne moom lañu war a sori maxallal lahwi bërëb yi nga xam ne mooy bërëbu foy wala dati ak yi nga xam ne ay bànneex lañu fay jële waaw wa ta'awudi anhu léegi nag yooyu nga remplacer ko lan bil iqbaali ci dëgmal ala al ibaadati ci jaamu yàlla ah wa fii hada mu ne li ci nekk na ci lii idaanun loo xam ne tegtal ndigal la bi qurbil eh, faraji luy yëgle ci jegeek li nga xam ne mooy ah, yomb yomb gi nga xam ne mooy ñu génn ci par mooy hijra gi leen jullit ñi hijra mu ne wa annahu te dëgg-dëgg ak nangu seen tuub surtout wa qad wa annahu te dëgg lool qad baqiya des na minal bi ci coono gi amrun yasir que ne li leen dal ni 40 jours yi moom du ngeen du ngeen amaat 40 jours ci coono mooy léegi nag mbir yi gën jege waaw mooy coono gi natt bi li ci dal bareetul mu ne le kon li mu wax foofu mooy le fait mu ne leen ngeen sori seen soxna yi bu leen seeteeg ñoom lool mooy comme si da leen di yee ci ñu jublu ci di jaamu yàlla kese te sori bërëbu yi nga xam ne bën bànneex laag ak bërëbu li nga xamante ne foo waaw waaye nag ñu échanger ko ak jaamu yàlla mooy jamono yi ñu waroon di nekk ak seen soxna yi di bànneexu ci ñoom ku nekk di bànneexu ci moroomam loolu mu échanger kook jaamu yàlla jublu ci buur yàlla mu ne nag wa fiqhu kon ñaar yooyu la wax mooy adressé ne leen parole ñaar yooyu lañuy ñuy xame ne kon ñii léegi seen mbir baax mooy adressé parole gim leen adressé parole ginnaaw bi nga xam ne moom alayhi salaatu salaam toog na jamono jooju yépp yón waxul ak ñoom te yónneewu leen ndaw mu ñëw yónnee leen ne deuxième bi mooy digal bim leen ne nañ sor jigéen ñi seen soxna yi lool mooy da ci yeeka nañu jublu ci jaamu yàlla <coughs> waaw te sori fi nga xam ne mooy bërëbu <coughs> bànneex yeeg ak yi nga xamante ne mooy bërëb yi nga xam ne bërëbu euh, euh, euh, fola mu ne nag moom al imaam ibn al qayyim wa fiqhu hadhihi al qissati anna zaman al ibadaati yanbaghi fihi tajannubu an-nisaa ka zamanil ixraami wa zamanil i'tikaafi wa zamani siyaami fa araada nabiyu sallallahu alayhi wa sallam an yakuuna aaxiru haadihi almudda fi xaqqi haa'ulaa'i bi manzilati ayyaami al-ihraami wa siyaami fi tawaffurihaa ala al-ibaadati wa lam ya'murhum bi dhaalika min awwali al-mudda rahmatan bihim wa shafaqatan alayhim id la'allahum yad'ufu sabruhum an nisaa'ihim yad'ufu sabruhum an nisaa'ihim fi jami'iha fa kaana min al-lutfi bihim war-rahmati an umiru bidhaalika fi aaxiril muddati kamaa yu'maru bihi al-haaju min hiini yaxrumu min xiini eh, yuxrimu laa min xiini eh, yazimu ala alxajji waaw mu ne moom al imaam ibnul qayyim raxmatullaahi alayhi mu ne nag wa fiqhu haadihi al qissa mu ne li ñuy jàngi gis nga qissa bi ah mu ne wa fiqhu haadihi al qissati mu ne fiqhu mooy li ñuy jànge ci ci ci ci ci ci ci ci nettali bi hmm? li nga xam ne moom lañuy ñuy jànge ci nettali bii nii mooy këne zamanul ibaadaati jamono yi nga xamante ne nii mooy jamonoy jaamu yàlla yi yanbaghi fihi dafa war nit ki tajannubu muy sori nit ki daf cee war a sori lan yan fii yanbaghi fihi tajannubu nisaa i sori ñi nga xam ne ñooy jigéen ñi waaw dañ ko da leen a war a sori daf leen a war a sori waaw ah ka zamanil ihraam yi comme jamono yi nga xam ne nit ki day nekk ci ihraam mu ne ñoo yem képp rek comme jamonoy ihraam la wa zamanil i'tikaaf xam nga booy ihraam nit ki du jóge mooy dalay wax gis nga ne lii nii mu ne mu ne leen sori leen seen jigéen ñi loolu lay génne ni loolu lu màgg la waaw ginnaaw bi ma la ne gis nga loolu danga ciy jànge que ne loolu da leen di puuse ci ñu dëgmal ci ñu dëgmal ci li nga xamante ne nii mooy jaamu yàlla gi te yi li nga xamante ne mooy bërëbu foyeeg ak bànneex yi mu ne loolu nag gis nga liñ ciy jànge loolu day da leen di mooy dañ ciy jànge ne jamono yi nga xam ne jaamu yàlla pour jaamu yàlla kese la jamonoy jaamu yàlla yi yi nga xam ne c'est exclusivement réservé façon jaamu am na façon jaamu yàlla yoo xam ne hein boo ci newee yanbaghi fiihi tajannubu nisaa foofu dañ koy war a sori jigéen ñi mais du jaamu yàlla yëpp ndax nekk ak sa soxna sax loolu jaamu yàlla la waaw boo ci yéenee parce que même boo ci yéenewul sax day nekk day nekk jaamu yàlla parce que yonent ma lay sarsam bam ne ba mu ne nit ki eh, wa fi bud'i ahadikum sadaqa mooy ci nit ki sëy gu muy sëy ak soxnaam sax loolu ab sarax la comme sarax la waaw day mel na ku saraxe ñu ne ko ah ayati ahaduna shahwatahu ah nit dina ñëw faj soxnaam faj eh, aajo sëy bu mu am mu nekk sarax mu ne ko mu ne leen ah xool leen ndax bu ko nit ki bu ko defoon mooy loolu noonu mu joteeg soxnaam bu ko defoon ci lu xaraam mooy bu demoon njaaloo ji est-ce que dina ci am bàkkaar ñu ne waaw mu ne waaw kay kon nag bu ko defee ak soxnaam loolu mooy moom ajra fay la ciy am voilà kon mooy fii bu la nee ibaadaat du ne jaamu yàlla yépp ci li ñu joyal ci ngay soree jigéen ñi naka doon jigéen ñi di soree moom bu dee moom la muy sori boroom këram non loolu du façon jaamu loolu du jaamu yàlla yépp waaw bokk sax jaamu yàlla yi yenn jaamu yàlla yi gën a rëy mooy nit ki il faut mu koy def ak soxnaam waaw moo gën rëy waaw bokk na ci jaamu yàlla yi gën rëy waaw te yonent mi alayhi salaatu salaam sikk neewul ne ba muy génn àddina ci jaamu yàlla la newoon waaw te nan la génn àddina laajal sayyidatu Aisha lu mu wax bayna saxri wa naxri sama diggante baat ak sama diggante dënn hein hein ci la ci la faatu moom alayhi salaatu salaam loolu kan ban jaamu yàlla loolu bokk na ci jaamu yàlla yi gën a rëy d'ailleurs moom la mujjee def te walal aaxiratu xayrun laka minal uulaa waaw yonent bi alayhi salaam mujj mbiram moo gën foor fort tout le temps ah minal ula ci yi nga xam ne ñooy lu njëkk moo tax du ci lu ñu joyal dafa am yenn fenn façon jaamu yàlla yoo xam ne nit ki waaw foofu dañuy tere nag mu jege bu dee soxna la muy jege boroom këram ci wàllu sëyëg yooyu bu dee góor la moom it dañ koy tere mu sori dañ koy digal mu sori jigéenam yi mooy ci wàllu sëyëg yooyu ak wax yi jëm ci yooyu waaw moo tax loolu nag lay wax ne ne anna zamanal ibaadaati jamonoy ibaadaa yoo ibaadaati jaamu yàlla yooyu yan yanbaghi dafa war a fiihi tajannubu nisaa'i ñuy moytu jigéen ñi jigéen ñi di moytu seen boroom kër yi bu dee ñoo koy def ka zamanil ihraam yi comme booy ihraam waaw mooy boo armaalee ngir aj wala umra jeex na léegi nag yu bari lañ lay tere dagg we ay di parfum sol yére yoo xam ne dañ leen a ñaw waaye bi ci gën graaw mooy nga sëy waaw même wax wax ju jëm ci wàllu loo xam ne day ay prémisse la ci wàllu bala ngaa sëy ak sa soxna yi ngeen di wax yi nga xam ne day yëkkati day sawarloo nit day sawarloo ku nekk ci yéen ñaar loolu rek dafa xaram nit ko wax ko waaw waaw faman farada fi euh, alayhi faman farada alayhi al hajj képp koo xam ne buur yàlla dafa farataal ci moom aj mooy mu ñëw nag ba nekk ci vraiment nag dugg na ci période de sacre mooy euh, euh, bërëb bi nga xam ne mooy ci de sacralisation bi fi nga xam ne ci lay ihraame mawaqit yi jeex na moom foofu falaa rafasa wala fusuqa wala jidaala fil hajj waaw amatul rafas mooy di wax wax yu jëm ci wàllu sëy wala fusuqa wax yu kàccoorte it amatul wala jidaal di xuloo ak xeexa ak lu nekk di dàggasante loolu amatul yarhamukallah fil hajj loolu amatul ci aj voilà mooy yooyu dañ koy tere bi ci gina a garaaw mooy sëy nit moom bu sëyee moom mooy ajam yàqu na bu sëyee umram yàqu na waaw xam nga yenn yi da ñëw waaye jabru koog dam mooy nga rendi benn gàtt ak yu mel noonu yu mais sëy sëy moom mooy saaj dafa yàqu waaw sëy moom dafay sa aj moo yàqu te di ko fay par te gis nga ba déwén ba ba ni ngiy ñëwaat dangay ñëwaat par force ba année ya ngay ñëwaat yooyu yëpp li ñuy tere ku aj yépp boo ñibbee sa kër senegal ak lépp dañ la koy tere ba boobu waaw waaw ah. kon mu ne ci zamanul ibaadaat yi jamono yi nga xam ne lañuy jaamu yàlla yan bari daf caa war fiihi ca yoo yële tajannubu nisaa i di sori jigéen ñi ka zamanil ihraam yi comme jamono yi nga xam ne mooy booy armal ka zamanil ihraam yi comme booy armal waaw boobu dañuy sori jigéen ñi waaw jigéen ñi day sori jëkkëram wa zamanil intikaaf ak intikaaf gisoon nañ masalaay intikaaf yi ngay def ci jàkka ji waxoon nañ nag li gën a dëgër mooy intikaaf man nga koo def saa booy dem ci jàkk ji yéeneel intikaaf mais surtout yi nga xam ne fi ñu ko gën a miine mooy ci wàllu <coughs> euh, dix jours yu mujj yi ci weeru koor yooyu noonu nit ki buy intikaaf wala même ci jàkka ji jour bu man di doon tey nii bu ma demoon nii ne damay intikaaf nii jeex na manuma faa nekk soxna si nekk sama wet waaw ñuy laalanteeka def lu ne loolu man da ne déedéet loolu man la nekk ah wa zamanul i'tikaf ndax jamono wa'tazilu nisaa ah ngeen sori wala wala tamassuhunna wa antum aakifuna fil masajid waaw bu leen nekk di jonjoog jigéen ñi fekk yéen yéen a ngi i'tikaf ci jàkka yi de façon i'tikaf ci jàkka rek lañ koy def comme niñ la waxoon mooy jamonoy intikaaf it dañuy tere nit ki muy séq ak soxnaam dara ci yooyu wax nañ na nag am na yoo xam ne yooyu aayut comme yi sayyidatu Aïsha radiyallahu anha nga xam ne da doon peñe yonent mi alayhi salaatu salaam fekk da doon intikaaf da ko doon yor li nga xamante ni mooy boppam mu koy peñee ka defar di ko wa di ko diwa ko yooyu loolu loolu taxul ñuy wax waaw loolu taxul ñuy wax te loolu gisoon nañ ko walillahil hamdu wal minna mu ne wa zamani siyaami mu ne jamonoy koor it nit ki amul droit di si soxnaam fekk dafa woor ramadan ramadan nit ki woor di seeku kii mooy day yàqu koor gi te yow di nga kafaara waaw mooy zamanul siyaami kooku nit ki day sori soxna yi mooy du séet ñoom kantaa fii nag waxuñu sori xam nga yonent mi alayhi salaatu salaam Sayyidatu Aisha nee na da ko doon fóon fekk dafa wooroon da doon fóon kenn ci soxnaam yi fekk dafa wooroon ñu laaj ko ne ko ah mais est-ce que fekk moom la ko wax boppam la doon wax mais du moom du exclusivement lu mu ko réserver mooy loolu moom da ko doon def alayhi salaatu wassalaam mooy loolu moo tax fuqaha yi te gis ku mel ni maalikee yi naan dañ koy permettre koo xam ne du shaab koo xam ne ab ab mag la te mooy am nañu mooy mooy mooy mooy mooy mooy ak ak ak ak ak bànnee xam daanaka wàññeeku na léegi loolu du ko yóbbu ci muy des nag li nga xam ne moom lañu xaraamal muy ci lan ci li nga xamante ne nii mooy sëy bi ah, loolu loolu noonu moo tax ñenn ñi di ko sib ci suur rawatina boo xam ne dafa nekk koo xamante ne nii moom kii la euh, jeune la waaw mais loolu waaw bu dee ne da yóbbu ndax ñoom ci buntu saddu zarin la ñuy waxe lool mooy dañuy bañ parce que ne yonent ma lay saa sam da ko doon def waaw mais du farata léegi nag loo xam ne yow danga ne woon rek bon gis naa ne waa yonent ma lay saa saam def na ko léegi ma koy jéem a def far sa ko far mu yàq loo xam ne farata la ah bu boobaa nag loolu dañ naan la bu ko def de loolu nag moo tax ñoom ñuy teg garde-fou yooyu ci bayna shaabi bu dee waa ji mag la wala koo xamante ne nii jeune la surtout nouveau marié ah, ah yéen nag moom moytu ko leen yooyu ah mais fii ni ñuy gën a wax mooy sori ci wàllu sëy surtout voilà mu ne kon wa zamanu siyaami mu ne fa araada nabiyu mu ne yeneen mi alei salaam nag namm ci tere gum leen tere lii ñoom ñetti ñi an yakuuna mu nekk aaxiru hadihi al mudda fi xaqi haulaai bi manzilati ayaami al ixraami wa siyaami fi tawafuriha ala al ibaadi nee li tax mu tere leen nii mooy dafa bëgg ah nee na moom yu dëgal gi mu leen dëgal yi dafa namm ci ñoom mu nekk seen dernier jour ah dernier jouru nattu bi mu mu mu nekk mu taxaw palaasu comme comme taxawaayu ihram kiy armal bi ngir aj wala ngir umra wasiyaami ak ki nga xam ne day woor waaw fii tawaffuriha nga xam ne moom da koy exclusivement jagleel ko def ko mu fees dell nekk alal ibadat mais vraiment jublu ci uniquement ci jaamu yàlla kese waaw te mooy bari na nit ñoo xam ne parce que bu dee am na ñoo xam ne ñoom ñoom fekk ñu ngi nekk ak seen soxna yi daanaka duñ mën a jaamu yàlla parce que affaire yi loolu mooy ñoom parce que bànneex nii rek lañ ci gis waaw ñoom loolu rek lañ ciy xool waaw au lieu de transformer yi parce que yéene mooy li mu nga xam ne moo mën a transformer al aadaat def ko ibaadaat mën a transformer jël li nga xam ne mooy yi nga xam ne ay aada def ko jay jaamu yàlla loolu yéene ko man nit ki nag nit ki nag ki nga xamante ne moom manul loolu te loolu mooy dal lamda yu bari ak ñi nga xam ne ci awaam yi ñoom moo tax sëy nii duñ ci duñ ci am yokk gi nga xam ne mooy bi war parce que dañuy gis ne waaye am nañ bànneexu joteeg ndaw si wala ndaw si am na bànneexu joteeg boroom këram ay wa ñu kii après mu jeex alors que duñu conscient ci ne lii nii jaamu yàlla gu rëy rëy rëy rëy nañ ko ko def waaw joo xamante ne nii façon façon façon tiyaaba yu mag ak tamit façon wi àgg ci yàlla yoo xamante ne nii daanaka ci fii rek lañ ko mën a amee mais duñ ci bàyyi xel parce que xamuñu ko parce que xamuñu ko waaw parce que xamuñu ko loolu nag bon c'est dommage <laughs> c'est dommage parce que euh, moom da koy def nii rek parce que moo am na benn besoin naturel loo xam ne bu yëngu la léegi mu faj ko ku nekk ci ñoom alors que mënoon na nekk jaamu yàlla ju rëy rëy de waaw ndax foofu tudd fa di fa fàttaleku yàlla dafa jafe da jamono yi nga xam ne fàttaleku yàlla dafa jafe yépp di ko fa fàttaleku nag day nekk lu gën ràññeeku te foofu day gën màgg moo tax te loolu <laughs> même ci wàllu euh, saraxe saraxe jamonoy bekkoor jamonoy ñàkk jamonoy xiif moo gën a foor farax saraxe jamono joo xamante ni ñépp am naka noonu jamono yi nga xamante ni ak suuf yoo xam ne fii daanaka xamoo ko fi masa jaamu yàlla nga dóor fa ñëw gis ne fii nii daanaka mooy nga def fa jaamu yàlla yoo xam ne ndax trace yooyu waaw du deñaa ah. waaw inna eh, lan lay wax oh, bi muy wax athaarahum wa kulla shay'in ahsaynaahu fi imaamin mubin ci suuratu yaasin yaasiin nit ñi gis nga seen jaar jaar yi buur yàlla da koy denc de da koy marqué da ko day da koy denc te ca bërëb yooyu dañ lay dañuy seede sa sa kanamu borom ne yow defoon nga fi te tamit suuf yi li leen di dundal mooy jaamu yàlla ji ñuy jaamu yàlla foofu bërëb yi ñuy jaamoo yàlla nag yemuñoo bërëb yi nga xam ne kenn du fa jaamoo yàlla bërëb yi nga xam ne daanaka tout le temps ñu fay jaamu yàlla bokkul ak bërëb yi nga xam ne kenn masu faa jaamu yàlla bërëb yi nga xam ne dañ fay mooy yàlla yemu bërëb yi nga xam ne des fois kese lañ fay mooy yàlla bokku nag tamit bërëb yi nga xam ne kenn masu faa mooy yàlla moo tax suuf yi yemuñu ah suuf yi yemuñu suuf nag day kontaan bu ñëwee foo xam ne jaamu fa yàlla suuf si ci boppam day kontaan ci yow waaw parce que mooy yow def nga ci kawam li taxoon buur yàlla vraiment moom loolu la bëggoon ndax buur yàlla dafay def suuf seeg luy lépp ah wa saxara lakum maa fi samaawaati wa maa fil ardi jami'an minhu loolu lépp ngir lan xéewal la gum leen defal waaye wax nañu lu tax ñu bind ñu wa maa xalaqtul jinna wal insa illaa liya'buduun wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuuran suuf si lool la suñu boroom da ko tàggatal jaam yi waaw moo ñu ko tàggatal li ci asamaan yéeg li ci suuf yi yépp tukkee ci moom muy xéewal gum ñu defal waaw famshu fi manakibiha dox leen ci yoon yi wa kulu min rizqihi lekk leen ci wërsëgu yàlla bi mu def ci suuf wa ilayhi waaye xam leen ne ci moom buur yàlla am na suuru fa lañ leen di pang ca leen di dajale yéen ñépp fu ngeen jëm fa ngeen di dekkee kon mooy suuf si ngir ñu jaamu yàlla la suuf soo xam ne nag kenn du fa jaamu yàlla boo fa demee jaamu fa yàlla suuf si mooy dekkil nga ko waaw waaw mooy mooy dekkil suuf ginnaaw ba mu deewee borom bee koy def bu ko jaaralee nag yow ci yow en tant que jaam santal yàlla moo tax ay occasion la yoo xam ne à pas manquer waaw moo tax kenn ginu la réer ki nga xam ne danaan man bon Sénégal gii ma nekk bari na caay-caay yu bari yu neex yoo xam ne yu bari manuma koo def parce wuu fii saay non man xam naa bu dul woon Sénégal bu dul woon fii ma nekk du ma ah. moom mu ñëw dëkk boo xam ne mu tukki Australie Europe foo xam ne daanaka mu dem tànn village boo xam ne daanaka kenn gëmu fa yàlla moom rek a fa ne moo fa gëm yàlla nekk ak ñoom muy profitoo au lieu profitoo ci jaamu fa yàlla ndax bu jaamoo yàlla moom jaamu yàllaam googu day gën a fuuf jaamu yàllaay ñeneen ñoo xamante ni nii bàyyiwuñ xel ci loolu ak moom fa mu koy def nga xam ne kenn jaamu fa yàlla mu fa yëkkati kalimatu laa ilaha illallah di ko fa dundal au lieu profit profiter ci loolu mais mu jàpp ne hey lii chance la aucun sénégalais ici aucun mon frère ici du woor bu koor gi jotee sax wamal nga romb ko ci ci taabalu kafe gi mu nekk fa ses copains de de ses copains blancs ak ses copains d'entreprise yu blancs ñu toog hein di naan seen café ci weeru koor parce que jàpp na ne fii moom kenn new fi muy profité jàpp ne chance la waaye li li li alak ñu bari mooy dañuy alkande guñ jàppe chance mooy dañuy gisu alkande ñu jàpp ne chance la ci profité du ñu yeewu mukk ko ne lii nii seen alkande la leen di juróom ñu alku ñu bari looloo leen dal di ñu alku ñu bari looloo leen dal waaw kon nit ki loolu nit ki da cee war a profité suuf si nga xam ne dañ fay jaamu yàlla yemul ak suuf suñu jaamuwul yàlla waaw waaw kon nag yow mi nga xam ne yaa koy dundal ah moo leen indi ci suuf si wastamarakum fiha mu bëgg ngeen dundal suuf dundal suuf ci naka ci jaamu yàlla gi ñu fiy jaamu ba pare waaye tamit ci dundal gi ñu ko dundal ci tabax yi ñu fiy tabax transformation yi ñu fiy def yi nga xam ne lépp dekkul dara dul gën a yéwénal suñu jaamu yàlla gi nga xam ne moom lañ war a jaamu yàlla nekk ci condition yu baax waaw loolu la ah. mooy xoolal yooyu yépp li ñu raw parce duñu teewlu yéene te duñu teewlu vraiment xaqiiqa li tax dëgg dëgg mbir mi mooy lépp jaamu yàlla kese lañ ko war a def lépp dañ ko war a juble ci jubal ci suñu borom loolu nag nit ki bu xasee mel noonu conscient ci loolu te di ko dund mooy kooku amatul luñ naan aada ah kooku amatul luñ naan aada moom lépp léppam ibaada la nelawam ibaada la waxoon nañ la moo tax ñoo saxaaba yi noonu lañ meloon radiyallahu anhu loolu moo tax imaam ibn Mas'ud radiyallahu doon wax naan inni ahtasibu nawmati kama ahtasibu qawmati naan man ibn Mas'ud ibn Umm Abd radiyallahu ta'ala anhuma mais gis nga ni may ame yaakaar ni nga xam ne bu ma taxawee gis nga bu may nelaw dama koy def ngir yàlla uniquement ibtiraa an li wajhillah tëdd di xaram yéene ko borom bi subhaanahu wa comme ni nga xam ne bu ma taxawoon di ko jullil guddi ni ma koy defee kënee man lii dama koy def uniquement ngir buur yàlla jaamu yàlla goo xam ne ngir li wajhillaahi ta'ala kese bu may nelaw it noonu laay def xam nga ne ki lay wax buy nelaw kon buy lekk waxi noppi ah buy xool buy dox ci mbedd yi buy nuyoo buy léppam yàlla la kooku amatul aada day tëdd day dox nga naan moo lii moom aada la ni muy doxee di ta loxo yi nii loolu lépp mu def ko ci yoonu yàlla ne lii daal ci yàlla la xool ni ko yeneen tibe lay saa saa doon defe ma koy defe noonu c'est fini jeex na kooku amatul aada ah kooku amatul aada kooku léppam ibaada la moo tax kooku moom bu nekkee ay soxna am mais bokk ak ki nga xamante ne ni moom moom moom kese la ci wut noonu waaw te day xam ne am na yenn façon jaamu yàlla yoo xam ne moomum kepp manu koo def waaw waaw moom kese manu koo def bu amee soxna la koy mën a def te tamit lam ci mën a jële bu amee soxna bu doon moom kese ko doon jéem a def du ko am waaw yooyu yépp nag mu nekk loo xam ne yu nit ki war di teewlu la waaw moo tax eh, eh, lii mu ne kon mu ne bu ñëwaatee ci mu bëgg an nabiyu yonent mi alayhi salaatu salaam mu alayhi nekk mujj ci seen délai ci seen nattu bi ñoom ñetti ñi mu nekk lan fii xaqi haa'ulaa ci àqu gaa ñoom ñii bi manzilati ayyaamil ihraam mu nekk comme si jamonoy ihraam la bésu ihraam yi wasiyaami ak jamonoy weewar fii tawaffur yàlla ibaada li nga xam ne mooy dañ koy nekk vraiment jagleel ko uniquement ngir lan jaamu yàlla kese mu ne nag walam ya'murhum bihi dhalika min awwalil mudda rahmatan bihim wa shafaqatan alayhim mu boo seetloo xanaa seetloo na yonent lii ca début leen hé seen soxna yi yéen leen seen soxna yi déet waxu leen ko ca début ba mu ne nag boo gisee waxu leen ko ca njàlbéen ba ba natt biy door a commencé ba mu ne nit ñi bu leen wax ak ñoom waxul automatiquement ne léegi sot leen seen jigéen ñi mu ne déedéet defu ko de lan moo tax mu ne bi bihim ndax yërmande yërëm gum leen yërëm wa shafaqatan alayhim ak ñeewante gum leen ñeewante sopp gum leen sopp ak ñeewante gum leen ñeewante ñoom ndax kat id la'allahum yad'ufu sabruhum an nisaa'ihim fi jami'iha ndax kat bu leen ko digaloon ca début ba amaana kon nag seen seen ak muñ seen soxna yi daldi woon jekki lu ñëw ba faible mooy dootuñ ko àttan waaw ndax cinquante jours sa soxnaa ngi sa kër nekk ak yow di kii ak yooyu toogal cinquante jours bu ko jege loolu am na ñi ko am na ñu bari ñoo xam ne mënuñu loolu waaw mu ne fa kaana min al lutfi bihim wa rahmati léegi nag mu nekk ci li nga xam ne ñeewante gum ñeewante ci ñoom ak yërmande gu mu leen am am ci ñoom ah an umiru bi daalika fi aaxiril mudda mu daal di leen digal ñu digal leen lii ci dernier délai bi mooy dernière phase dernière ah ligne ligne bi ci nattu bi muy dix jours yu mujj yi kama yu'maru bihi al hajj min hiina yahrumu laa